Euh, non wala bi nañu ko ci teg parce que mooy le dernier mooy le dernier mooy dernier hadith bi ci bunt bi kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu yonde hadith numéro 684 wa an abi sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashadda hayaa'an minal adraa'i fi xidrihaa fa izaa ra'aa shay'an yakrahuhu arafnaahu fi wajhihi muttafaqun alayhi qaala al-ulamaa'u rahimahumullah xaqiiqatul xayaa'i xuluqun yab'asu alaa tarkil qabiihi wa yamna'u minat taqsiiri fi haqqi dil haqq وروينا عن أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه أنه قال الحياء رؤية العلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء والله أعلم kon الإمام النووي رحمه الله تعالى mu indi hadiis bu mujj bi mu ne wa an abi Saïd mu ngi koy jële ci sahaaba boo xam ne radiyallahu taala anhu wa ardaahu moo doon abu Saïd al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu annahu qaala mu ne neena kaana nekkoon na rasulullahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ashadda hayaa ginoona tar kersa minal azra i ci jànq bi fii xidriha bu nekkee ca fa nga xam ne mooy fa muy fañ ko fa muy nekk ci kër gi fa nga xam ne moom kese fay nekk waaw bu fa nit duggee ni ngay fekke mu amee kersa yonent bay saa saa mu ko ëppoon kersa fa idaa raa shay'an yonent bay saa bu ma sow na gis mbir boo xam ne yakrahu bëggu ko mooy lu yàlla bëggul loo xam ne moom bëggu ko arafnaahu fi wajhi dañ ko doon gis ci xar kanamam waaw muttafaqun alayhi mu ne hadis bi al imaam al hafiz al buxaari imaam muslim soloo nañ ko léegi li ci suuf après nañ ci ñëw lenn li gisoon nañ ko mooy war a way na an abil qasim al junayd loolu duñ ci taxaw insha allah waaye qaala al ulama insha allah dinañ ci ñëwaat eh, wallahu taala alam kon hadis bi mu ne kon al imaam al buxaari ak al imaamu muslimum abul husayn moo ko bokk solo laajuma ñoom nag ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad jiitu woon na leen ci waaye na ko noon al imaam ibn maaja al qazwini rahmatullah alayhi daal na koy solo al imaamul buxaari indi na ko ci kitaabul adab baabu man lam yuwaajihu an-naas bil itaab waa indi na ko ci kitaabul adab baabul hayaa waa indi na ko ci kitaabul manaaqib baabu sifati nabi sallallahu alayhi wa sallam léegi bi nga xam ne moo gën a niroog bii bi nga xam ne moo gën a niroog bii mooy bi nga xamante ne ni moom la indi ci euh, ndax bu dee imaamu Buxaari li ci suuf li ci suuf daanaka euh, indiwu waaw wa kaana idaa ra'ay idaa euh, si indi na ko kay kitaabul adab lu may wax nii kitaabul adab baabul man laa yuwaajibu naasa bi iqaab wala foofu moo gën a niroog bi kon mu ne haddathana Abdaanu mu ne haddathana nettali nañu Abdaan di Abdallah ibn Usmaan ibn Jabala ibn Abi Rawaad ah, rahmatullahi alayhi Abu Abdirrahmaan al-Atakiyu al-Marwaziyu rahmatullahi alayhi Abdaan la si yowoon qaala mu ne axbarana Abdallah mu jëlee ci Abdallah ibn al-Mubaarak ibn Waddah al-Hanzali Abu Abdirrahman al-Marwazi al-Khurasani borom kitaabu zuhd rahmatullah alayhi qaala mu ne akhbarana Shu'batu mu ne nettali nañu Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward mi ngi gis ci jotaay ci hadiis bi ñu jëm al-Ataki al-Azdi Abu Bistam rahimahullahu ta'ala an Qatada moom itam gisoon nañ ko ci moom la ko jëloon Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz as-Sadusi al-Basri Abu al-Khattab an Abdi mu ne sami'tu Abdallah mu ne huwa ibn abi utba mawla anas moo qataada mu ne dégg naa abdallah imaamul buxaari mu ne mooy doomu ibn abi utba nekkoon ki nga xam ne moo doon njaatige mooy seyna anas mu ne kon muy Abdallah ibn Abi Utba al-Ansari al-Basri mawla Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari an Abi Sa'id moo ko jëlee ci Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Zalaba ibn Ubayd ibn al-Abjar Abjar boobu moo doon Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu doomu euh, martyr qaala mu ne kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ashadda hayaa'an min al-adra'i fi khidriha fa idha ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi kanta al-imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala kitaabul fadaa'il keselu gondi baabu kasrati hayaa'ihi sallallahu alayhi wa sallam foofu mu ne haddathanii nettali na man dong Muslim Ubaydullah ibn Mu'aaz sëriñam di Abu Ubaydullah ibn Mu'aaz ibn Mu'aaz al-Anbariyu rahimahullah Abu Amr al-Basriyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana nettali nañu abi mu Ubaydullah moo ko jëlee ci Mu'aaz di baayam di Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan Eh, nga xamante ne ka moom juge la woon Basra la ne woon al-Anbari rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Shu'ba gis nañ ko sànq an Qatada gis nañ ko sànq sami'a Abdallah ibn Abi Utba gis nañ ko sànq yuhaddithu an Abi Sa'id al-Khudri gis nañ ko sànq mu ne ha taxawal ma di la beneen càll la ma imam Muslim wa haddathana Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn Muthanna wa Ahmad ibn Sinan mu ne hadith bi jël naa ko ci beneen càllale ci ñetti sëriñ mu ne Zuhayr ibn Harb mu ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaytham an-Naysaburi rahimahu an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala ah wa Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays Abu Musa az-Zamin al-Anazi sëriñ waa kutubu sitta wa Ahmad ibn Sinan ak Ahmad ibn Sinan ibn Asad eh, al-Qattanu rahimahullahu ta'ala al-Wasiti Abu Ja'far rahmatullahi alayhi léegi moom taala Zuhayr mu ne sama sëriñ bi ma njëkk a tudd Zuhayr ibn Harb moom dane haddathana Abdurrahman ibn Mahdi mooy ñoom ñetti ñi ñëpp ci ibn Mahdi lañ ko jëlee muy Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari al-Basri al-Lu'lu'i rahimahullahu ta'ala an Shu'ba moo ko jëlee Shu'ba gis nañ ko sànq an Qatada gis nañ ko sànq qala mu ne sami'tu Abdullah ibn Abi Utba rahmatullahi ala al-jami' yaqulu mu ne sami'tu dégg na <clears throat> Aba Sa'id di Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri yaqul kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashadda haya'an min al-'azra'i fi khidriha wa kaana idaa kariha shay'an arafnaahu fi wajhihi kon mu ngi noonu kon di wane lëkkaale ginnaaw bi ñu gisee kon njàngat bu njëkk bi taxriib bi ñaareelu njàngat mooy lëkkaale ma bunt bi lëkkaale ma bunt bi mooy di wane ne yonent may saasaab lool mu ñu doon wax ci xadiis yi ñu génn alxayaau xayrun kullu ah ak kulluhu xayr ak alxayaau laa yati illa bi xayr ba pare nañu moom ci shu'batun min shu'abil iman la bokk yooyu yépp mu ñu wax moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom la wax dafa am loo xamante ne nii moom moo ci am mooy lan mooy moom li gën a rëy ci yooyu yépp nag mooy ne yonent bi alayhi salaatu loolu moo doon jikkoom waaw ndax jikko yu rafet yi nekkul lu dul ci moom lay découlé woo di wàcc kon mooy ci nga xamante ni hein wa innaka la ala xuluqin azim te dëgg-dëgg yaa plafonné yaa ngi ci kaw jikko yu mag waaw mooy mbir mi xayaa xayaa sawaay li ko dina réel lépp mooy loolu la yonent bay saa saam jikkoo woon allahu akbar ba moo tax mu nekk shu'batun min loolu moo tax mu nekk xayrun kullu loolu moo tax moom xayaa nekk yati illa bi xayr allah <laughs> waaw te moom lañu suñu borom royloo waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw nekk na pour yéen way ngëm yi ci biir yonent bi alayhi salaam nga xam ne fii ñuy waxee wàllu xayaa royukaay bu rëy mooy xayaa mooy li nga xam ne noonu la meloon ba ni nga xam ne ñi ñuy joxe misaal ci kersa muy ab jànq boo xam ne masula sëy ah, boo xamante ne nii dañ koy utal foo xam ne néeg boo xam ne moom lay nekk ci biir kër ga man nga fee dugg ma génn doo ko gis boo demee gis fekk ko surtout nga ñëw fa ni muy baree kersa tellement amul amul habitude di gis ay nit di ko gis mu leen di gis kersa gi muy am ba daanaka man nga faa ñëw ba génn du xam yow yaay kan ndax du la mën a siggi xool li muy rëy rëy kersa kookee ndaw soo see ñuy joxe misaal yonent bay saa saa mag ci ginoon a ay kersa waaw moom la naan min al fi xidriha kaana rasulullah ndawal yàlla saa saa nekkoon na ashadd haya ginoon a tar kersa min al ci jigéen bi fii xidriha janq bi nga xam ne daa nekk fi nga xam ne mooy euh, ci fañ koy defal muy nekk allahu akbar allahu akbar waaw mu ne wa kaana ida kariha shay'an kon lëkkaale ñu buntu baabu te yeneen way saa bu ma soon a bañ dara araf naahu fii wajhi dañ ko doon xàmmee ci xar karamam mooy du ñëw naan waa ji ki def loolu é eh, diw lu tax nga def lii yonent bay saa saam doon woon def noonu moo tax imaamul Buxaari indi ko ci kitaabul adab baabu man lam yuwaajihu an-naasa bil itaab buntu ci buntu teggin comme buntu bi ñu nekk ñun tamit ci téere bi téere teggin Abdullah buntu ki nga xam ne du jàmmaarloog nit nit ñi di leen ŋàññ wala di leen yedd wala di leen yedd waaw yonent bay saa salaam nit da doon def du ñëw ne eh yow diw gis naa la. loolu nga def lii ci biir nit ñi déedéet loolu moo imaamul Buxaari yi hein ah indi woon avant xadiis bi mu indi xadiisu sayyidatu Aisha bi mu ne yeneen tubaay saa saam daa am lu mu def permettre ko nit ñi am ñoo xam ne mel ni dañ koo xaw a bañ a def quoi mel ni ko seexlu affaire boobu yeneen tubaay saa saam loolu daal di koy joxe mu daal di xutba daal di sant yàlla fa qaala maa baalu aqwaamin yatanazzahuuna an shay'in asna'u an shay'i ne lan moo waral ba ma gis ay nit ñoo xamante ni dañuy moytandiku man mel ni dañuy gën a di moytandiku di bañ a def mbir moo xam ne man yonent bay saa moom laa def ba pare joxe ci ndigal joxe ci permission allahu akbar loolu mooy lan ñëwul ne eh yow diw ak diw te de dañ koy wax ñan ah. la mais ñëwul ci li nga xamante ne mooy ñëw ci digg nit ñi. naan yow diw dégg naa li ma ne def leen yow mi yaa ko kii ñépp di ko xool déedéet doonu loon def noonu waaw maa baalu aqwamin waaw waaw kon nag mu ngi noonee <laughs> mu ngi noonee waaw kon loolu lu am am solo la waaw mu ngi noonu kon Ah, euh, bo am na nag euh, euh, lu bon hadis boobu taxu ñoo jóg <laughs> affaire boobu <laughs> lan la woon waaw <laughs> ah, gisoon nañ tamit ñi nga xam ne dañoo ñëwoon ci këram laaj ci ñu yonent may saa saa di jaamoo yàlla soxnaam yi lañ fa fekk ñu wax leen ñi nga xam ne noonu lay jaamoo yàlla mu mel ni dañ koo xeet naan moom moo yonent bi sa salam moom moo yonent bi sa salam voilà moom moom moom borom bi jéggal na ko lu jiitoog lu mujj ci ay ay ay ay bàkkaaram ñun nag kon ke ñenn ñi ne moo ñun dootuñu nelaw dootuñu lekk dootuñu kii ne dañuy woor rek dootuñu takkati soxna yi nangam ak nangam après yonent sallallahu alayhi wasallam ba ñëwee ñu wax ko ko mu mer yi xutba ci minbar bi neewul yow diw ak diw dégg naa ñëw ngeen kër waxul yóbbu yi déedéet fama baalu aqwamin voilà kon loolu fii lan loolu lépp day wane ni loolu kersa gu mag waaw gi nga xamante ne noonu tamit la nit ki war a kersawoo c'est pas tout le temps da ngay ñëw di indexer nit ñi voilà naan leen eh yow eh yow taxaw yow eh eh, eh Moussa attention do déedéet neel rek mais xoola bu ñu tàmbalee di waxtaan jarul ku nekk di jóg di ñii di jaar ñi ñii di jaar nii bu dee su lu man da ñàkk la waaw waaye eh, dem ba fee taxawaat ñëwaat fuddu kii nii nangam ak nangam di wax ak jël téléphone di wax noo jarul ngaan ko eh tegal sa téléphone bi non waaw <laughs> ah, kon yonent bi alayhi lii nii nga xam ne noonu la mel mooy di ñu wan ne kersa kersa loo kersa kersa nag bu ñuy xotti sariya nag boobu waroo nekk rek ñu naan kersa boobaa ruus lay tudd te wax nañ la loolu daa négatif waaw mooy bu ñuy xotti eh, sariya nag ah bu boobaa nag yonent bi alayhi dina dina mer bañ xam ne mer na moo tax arafnaahu fii wajhi dañ koy xame ci xar kanamam ne ah yonent bi saa salaam kontaanul de waaw ba ñu xam ko bu leer nañ que ne yonent bi saa salaam moom tey moom il n'est il n'est pas content quoi ci liy xew voilà loolu moom la doon wax mais husnul xuluq bañ gisoon que ne loolu mooy rafeti jikko nekkul ne da ngay ree nit ñi xotti xormaa yàlla yi eh, après yow doo ci mer wala imam defaloon ko bunt voilà da ngay mer idan tuuti ka xurumatullah voilà mooy di mer bu dee ne dañoo nekk yoo xam ne dañoo xotti. li nga xam ne mooy xormaay borom bi tabaraka wa taala di def loo xam ne da ko tere wala lu mu digle nga gis ay nit di ko foowe bu boobaa nag dina mer moom yonent bay saa saam bañ xam ne nag ah yonent bay saa salaam de mer na malgré li muy bari bari kersa waaye bu boobaa bu ñëwee di ko faj loolu du ñëw ne nit ñi ñu indexé ña ko def wala loolu nangam ak nangam déedéet loolu moom yonent bay saa saam doonu loon doxale lool kon ñu gis ni mooy kersa en action fi ko jëmmal dëgg dëgg mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon nag affaire baa ngi noonee te lépp loo xamante ne nii boo ko waxee man nga koo waxta nit ki ngay waxal xam te jarul ngay jaar ci digg bi comme li jëm ci wàllu sëy wàllu yan ngam yooyu joteeg yooyu loolu mën ngaa jaar ci yooyu def kinaaya loolu mooy li nga xam ne noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam doon doxale te loolu lépp di wane kersaam bu mag ñi nga xam ne moo gën a rëy lépp loo xamante ne nii ndax moom kersa laa yati illaa bi du indi lu dul yiw te alxayaa'u xayrun kullu léppam yiw la kon nag mu ngi noonee waaw moo tax loolu lu am solo la waaw waaw Allahu akbar moo tax nit boo amee kersa mooy tax yow sa awra yi nga koy denc waaw sol sa flota génn di jaay ne walla yow moom dangaa am ay mole yu baax walla iyaadu billaah yow amoo kersa voilà yow mu amoo kersa moo tax Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu doon wax ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaghtasilu min wara'i al wa ma ra'a ahadun awratahu qat mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam ah, te al imam al bazzar rahimahullah daal na koy solo ci sanad boo xam ne imam al hafiz ibn hajar nee la mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam de nee na eh, no mawlana ibn abbas bu doon sangu doon sangu wara al mooy ci ginnaaw néegu soxnaam yi mooy foo xam ne kenn du ko gis te kenn masula gis awraam waaw nekk ci biir nit ñi nag di sangu en public ba pare di jaay ne da ngaa am <laughs> eh, am solo waaw eh, yooyu yëpp léegi boo koy sa waay moom fan nangam nangam sa wala la waaye booy sangondo premièrement yéen ni ngeen di soloo baaxut waaw ni ngeen di soloo baaxut même bu dee ay góori neen ngeen seen awray day feeñ en plus bu ndox mi tooyee sa euh, sa yére yi lu mu yaatu yaatu yaatu da danaan ñàpp ci sa yaram yi daal di ci tafu kolewu ci sa awra yépp di feeñ waaw wala iyaazu billaah loolu lépp ñàkk kersa la tudd ma ne ma déet waaye saa yi saa yi neex ma ne la déet ñàkk kersa la waaw waaw ah, bu dee diwóog soxnaam moo xam loolu bu la neexee mais koo xam ne warula gis sa say awra nga naan ay nangama ki nangam illaa ma malakat aymanukum loolu moom fa inna ala azwajihim aw ma malakat aymanukum fa innahum ghayru malumin voilà ñooñu lañ la wax nga naan la walladina hum li furujihim hafizun waaw ñi nga xam ne seeni pëy seeni awra dañ koy wattu ba ku ko warula gis ku ci warula laal waroo ko gis doo ko gis ba mu def seen soxna yi mooy ñooñ mën nañ ko gis ak ñi nga xam ne seen jaam yi ñu moomal seen bopp bu dee ñooñu moom kenn du leen ŋàññ voilà loolu mooy lan burut ñii rek boo ko feeñalee feneen di nga nekk anta minal ladina yulaamoon di nga bokk ci nga xam ne des na leen ŋàññ waaw yow ci nga bokk ñi nga xam ne malu mii na ngeen di bokk kon nag loolu lépp kersa yu rëy la yoo xamante ne ni eh, nañ ciy bàyyi xel waaw te boo bañee dara léeg-léeg eh, xaal day gina a day gina a parlant la parole mooy sa attitude sa état buñ la gisee nit def dara ñu xool la gis ne mer nga léeg-léeg loolu loonu mooy gën jotale ki nga doon wax wala eh lu tax ngay def lii wala nàngam waaw waa mais loolu mooy ci ñu am xel am na ñoo xam ne amuñu xel dañ lay gis xam ne kontaan ñuy continuer euh, ci euh, li nga xam ne mooy lu baaxul li ñu ne bu boobaa nag bu dee wax moo koy faj bu boobaa nga door a wax waaye booy wax bu boobaa it bu dee moom am na ñeneen ñu fi ne jarul ngay indexé di ko kii ala ru'usi naas kon nag mu ngi noonu kon wallahu taala alam kon imaamu Nawawi rahimahullah ginnaaw gi mu ne qaala al ulamaa borom xam-xam yi de nee nañ rahmatullahi alayhi xaqiqatul xayaa dëgg-dëgg gis nga daa indi xadiis yi gis nga teggi nii diggante li imaamu Nawawi ak li Bushayri imaamu Nawawi dëgg la boroom xam-xam nañuy def léeg-léeg indi dara leeral loolu li muy tekki dooru dugg ci mbir yi mais fii dafa gis comme que day indi aayaa ci xadiis mu indi waxam ci ginnaaw comme ni muy def saa su ne indi waxam ci ginnaaw mu ne xaala loola baa waxu boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi nee nañu xaqiqatul xayaa di leeral lan mooy euh, kersa te lii gisoon nañ ko bi ñuy tàmbali buntu bi sànq mu ne xaqiqatul xayaat li nga xam ne mooy dëgg dëgg kersa xuluqun dafa nekk ak jikko yabaasu ala tarkil qabih gisoon nañ ko waxoon nañ ko tamit sànq li que day yebal nit ki te ko jikkoowoo ci muy bàyyi lu ñaaw yu bon yi yàlla tere wa yamna'u muy tere min at-taqsiri waaye day tere ka ko moom muy gàttañ lu fii xaq di xaq ndil koo xam ne dafa am àq waaw ci moom te nag àq bi gën a rëy xaqullah ala al-ibaad mooy ñu jaamu ko te ko bokkaale mooy jaamu jooju doo ci gàttañ lu waaw mooy yàlla du la gis ci lu ko naqari waaye du la yàq gis foo xamante ne daa bëggoon gis la ko waaye fii xaq dil xaq mooy boroomu àq ci mbindeef yi comme liñ la waxoon sànq diw lebal la dara doo lu nag mel ni da nga koo fàtte non même bu dee mën ko léeg-léeg boo dajeeg moom wala dee ko yónni message wala loolu ne ko fàttewu ma affaire bi de mu xam ne yow fàttewoo ko mais mel ni sa waay sa yoon newu ci alors que léeg-léeg mu gis la nga yor loo xamante ne nii lu cher la jënd yu cher alors que moom lam la lebal loolu man nga ko cee fay man nga ko cee fay ngay jënd loo xam ne luxe la loolu loolu moom loolu loolu du jikko ju baax dug sax ak nite waaw ki am kersa nag kersaam boobu moo koy yóbbu ci muy bañ di gàttañ lu ci àqu boroom àq képp koo xam ne amal na ko àqu du ci gàttañ lu saa bu ko mënee fay àq ga da koy def du ci gàttañ lu waaw léegi nag après lii ci la ne way naa te solo nañ an Abul Qaasim wax nañ la ci al-Minhaj leeral na ne foofu ci ar-Risaalatul Qushayriya bu Abul Qaasim bëre al-Qushayri te la ko jële foofu la ko euh, euh, an abi qasim mu jële ko ci benn al qasim al junayd nga ne ci salaf yi la bokkoon al imam al junayd radiyallahu anhu annahu qaala mu ne al hayaa'u kersa ru'yatul ala mooy ngay xool benn wàll li nga xamante ne mooy euh, mu ne ay ni'am xéewalu yàlla yi waaw wa ru'yatu taqsir après boobu nga xool yow sa côté quoi gàttañ lu xool gis gàttañ lu gi nga xam ne moom nga gàttañ lu ci matal xéewal yooyee sant da nga xam ne moom la war ndax xéewal gu nekk daa am ah, kullu ma dafa am li nga xam ne mooy eh, eh, sant xéewal googee da cee war waaw moo tax yeneen suñu borom ne wa in eh, mu ne wa in la in shakartum la azidannakum wa in bu ngeen di bu ngeen di sant rek man boroom bi tabaaraka wa taala dinaa leen dolli waaw bu ngeen sante man dinaa leen dolli kon nag loolee nag Eh, nga xool ne yow eh, man mii de moom gàttañ lu gi ma gàttañ lu waaw ba léegi borom bi tabaaraka wa taala xéewal yam ma defal man sant ko dëgg-dëgg waaw waaw waaw léegi nga xam ne loolu la léegi nag loolu fa yatawalladu mu daldi di jur baynahuma diggante ay way xéewalu yàlla yelam nekk ca kaw man sama gàttañ lu nekk ca ténèbres ya ca suuf loolu nag ma am kersa quoi am lu mu jur sama digganteeg sama borom loo xam ne moom la ñuy tuddee xayaa ba kon nag ah lépp lu mu ma digal dinaa fexe même bu dee matul même buñ koy indi mu muraqqa lu ñu dabba daaxe sax indi lu dabba daaxe moo gën ñàkk indi dara waaw indi julli joo xam ne dafa dabba daaxe moo gën yow indiwoo lu ñu tuddee julli indi koor goo xam ne sa dabba daaxaab c'est dabba daaxe dañ koo dabba daaxe waaw ah, way ah dabb daaxe dabb daaxe mooy muraqa mooy comme ba am yére boo xam ne fu nekk xotteeku na fa wala xotteeku na fii fii xotteeku nii ma fexe di ko ñaw fu nekk fexe nañ fa dugalu puso ñaw fa da ku gis xam ne yow sa yére bii moom fatigué na c'est un habit fatigué bu sonn sax waaw indi loolu présenté ko moo gën yow indiwoo dara nga def yaramu neen voilà loolu voilà mu ngi noonu nga indi loolu moo gën waaw te lépp rek lu may xaraamal Ah wax dëgg am naa kersa waaw saway kaay def lu bon waaw sama boroom daal la Seydina Yuusuf doon wax waaw yàlla mi ko bind waaye buur bi nga xam ne aziz bi nga xam ne moo ko jënd biñ ko ne nekkee jaam teral ko fii am na kersa quand di def lu ñaaw ci ginnaawam ci njabootam waaye rawatina borom bi moo tax laa yuflihu zalimun tooñkat yi moom du ñu texe mukk waaw waaw kon loolu lu am am solo la nit ki di bàyyi xel loolu que saa bu naree def yooyu rek ne ah ah ah ah loolu moom man da nekk quoi waaw loolu moom man da nekk quoi non. parce que am naa kersa lool am naa kersa borom bi di ma gis quand may def loo xam ne baaxul mais sa fii kenn naw fi on est seul du ñu gis ah, non mu ma ko gisul ah in lam akun ara fa innahu yaraani borom bi bu ma nekkul di ko gis moom mu ngi may gis waaw ah, mu jur ci man loo xam ne à chaque fois day yëngu ci man loolu mooy liñ naan kersa waaw waaw waaye li yàlla digle bu jotee dinaa ko def de du ma ne diwoon yi du ma ko def non parce que am naa kersa la ba yàlla bëggoon mu gis ma ma koy def jamono jooju defuma ko parce que diw waaw nan nga naan da nga am kersa ci nit day mooy yàlla loolu du kersa déedéet mooy rus giñ doon wax waaw déedéet man yàlla laa am kersa mu may gis ci lu yées te yàlla moom digalu la lu dul lu baax te loolu dañ ciy gis ne Eh, wax jañ waxoon ne loolu wax ju garaaw la bu la ko sariya mayee it ngor mayu la ko ba ma ne la waaye kon ngor ngoro yiis waaye c'est un tel ngor sax c'est un waaye ngor googu ci poubelle bi ci waaye ci santaare bi moo tax yeneen tubaab yi saa saaf day dafa def am mbir ba pare permettre ko am ñoo xam ne mel ni dañ koo xeeb dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo dañ istaqzaruha waaw mel ni daal dañ koo seexlu yeneen tubaab yi saa daal di. yéeg min ga minbar bi waaw ne lan moo tax ma gis ay nit ñoo xamante ne nii ñuy seexlu di bañ loo xamante ne nii man yonent bi alayhi salaatu salaam maa ko permettre fa tanazzaha anhu qawmun waaw ay nit ñoo xam ne mel ni dañ koo eh, voilà nangam ak nangam waaw <laughs> loolu lañ la lool lool c'est tellement grave ñun léeg-léeg nga dégg wax yoo xam ne wax la yoo xam ne jar na suulu dugg ci biir suuf gas suuf dugg ci toog waaw waaw ngir bañ koo dégg mu ko diine mayee ngor mayu la ko wal iyaazu billah wax ju gën a ñàkk teggin wax yooyu man seetal leen ma ko waaw moo tax yonent bay saa mu ngi nii yonent bay saa def fa raxasa fii fa tanaza'a anhu qawm fa balagha an-nabiy sallallahu fa hamida Allah thumma qala ma balu aqwamin yatanazzahuna an ash-shay'i lu lan moo lan mooy ndayu lan moo tax ay nit di moytandiku di seexlu di bi bañ a def di di sori loo xam ne man dama koo def moo tax képp koo xam ne xam nga ne yonente way saa saam def na nii ci la waxoon fa wallahi inni la a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu xashya waat naa yàlla man yonente way saa saam maa leen dina xam yàlla te maa leen dina tar ragal ko moo tax képp koo xam ne xam nga ne yonente way saa saam lii leen meloon lii la jikkoo woon yow nga ŋàññ loolee xam nga ñi dañ ko doon mooy yow nga ŋàññ ko biñ ko xamee yow yéefër nga yow yéefër nga parce que da nga ne yonente way saa saam nekkul ci gën yàlla tànnaluñu model bi gën am na leneen lu ko gën wal iyaazu billah ginnaaw bi nga xamee waxuma ñi xamul dara ñooñ dañ leen di xamal quoi waaw ñooñ dañ leen di xamal mais am na yenn wax yi moom waxu kéefër la waaw waxu kéefër la ca ka koy wax waaw ak ku ko man di wax waxu yéefër la moo tax nañu seetaat suñu bopp li rafet mooy li nga xam ne moom la yàlla rafetal moom la yàlla ne rafet na moom la yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ne rafet na li nga xam ne mooy ñaaw mooy li nga xamante ne nii moom la yàlla ñaawal ne lii moo ñaaw moom la yonent bi alayhi salaam ne moo ñaaw kon nag yàlla nañu borom bi daal di may ñu daal di tënku ci li nga xam ne mooy li yàlla rafet tal tey sori li nga xam ne moom la ñaawal loolu yomb na ko nañu ko borom bi defal ci kaw noonu kon jeexal nañu téere bi ak bunt bi walillahi alhamdu walla ah bii di ñëw maanaam téere bi téere bi jeexagul mooy téere bi kitaab kitaabul <laughs> kitaabul adab jeexagul mooy buntu bi lañ jeexal baabu alxayaa wa fadlu wal xase ala ala taxalluq ala taxalluq bii bii di ñëw ñu gis. chapitre bi ci tegu muy buntu boobu ba léegi ci téere bi di quatre-vingt-cinq di beneen boo xamante ne nii ay teggin la ba léegi ñu war koo teggino inshaa allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi